wa naqalu an waladi al-abbaasi alayhima ridwaanu rabbi nnaasi tafdiila rak'atayni biqtisaadi ma'a tafakkurika bilfu'aadi alaa qiyaami kulli laylin wal fu'aad saahid bi ghaflatin falaazim ijtihaad léegi nag mu ñëw di la toxalal sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa naqalu toxal nañu jële an waladil abbas yi ci doomu Seydina wa mawlana al abbas ibn abdil muttalibi kooku mooy kan waladil abbas nga ne ma al fadl ibn abbas la wax waa très bien alhamdulilah waaw saa yi saa yi waa ngërie nga quoi waaw parce que abul fadl lañ ko doon woowee bàyyu al fadlu waaw dëgg la doomam ju mag ji al fadlu la tudd waaye du nag maa laaj loolu du <laughs> yaa ma laaj yaa ma ne la wax nga dëgg <laughs> alfadlu de doom doom waa Seydina Abbas la ibn Abdul Muttalib non mais <laughs> mais waxuñu kooku Seydina alfadlu ibn Abbas radiyallahu anhu waxuñu kooku mooy ki gën siiw ci doomu Mawlaana al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu mooy kan xabrul umma ah wa tarjumaanul qur'aan kon léegi xam nga kan la comme ko am nga al fadlu moom kee moo gën a comme yow ki nga xam ne <laughs> radiyallahu anhu moom jotu la siiw moom moom nekkul ku siiw ci bari voilà <laughs> moom nga xam moom mooy kon yow xam nga ki gën a xabrul euh, umma ah foo réew xeet wi ah tarjumaan par excellence du Coran ah. <laughs> waaw ah, kon mooy ibn mawlana abdallah ibn abbas voilà man ne la waaw kay jazakallahu xayran ma sayyidna abdallah ibn abbas ah, ibn abbas moom la ñuy wax abul abbas <laughs> moom ci moom lañ toxale waladul abbas yi mooy abdallah ibn abbas ibn abdul muttalib yi radiyallahu anhuma yal na borom bi daal di moo tax mu ne alayhima yal na nekk ci ñoom doo baay gi muy sayyidna al abbas nekkoon bàyyitixu yonente bi alayhi salaatu wa salaam ndax Eh, frère la woon ci papa yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom ñëpp Abdul Muttalib moo leen juroo Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu salaam ak al Abbaas eh, ñoom ñoo bokk baay ibn Abdul Muttalib moo leen jur radiyallahu ta'ala anhu kon nag mu ne mu ne kon eh, na toxal nañu ci doomi al Abbaas ji mooy Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne alayhima yàlla nekk ci ñoom ridwaanu rabbin ki nga xam ne rabbi naasi boroom nit ñi la lan lañ toxale ci moom moom mu ne da gënale ni ñaari rakk kese bi biqtisaad yoo xam ne da cee mooy yu doylu yoo xam ne yu yu du yu gudd du yu gàtt da cee amul jublu même bu dee ne ga daa daa gett lu dugg loo xam ne guddul voilà yoo xam ne ra ñaari rakk yoo xam ne guddul maa tafakkurika yoo xam ne day ànd ak yow sa xalaat bil fu'aad ak sa xol sa xol ak sa xel ak sa lépp synchronisé sa yaram nga nekk ku teewlu lool ci ñaari rakk yoo yële di teewlu xadraay sa borom teewaay bi nga xamante ni fii nga nekk nga xam ne sa borom ngay munaajaatal moom ngay déeyanteel mu ne ñaari rakk yu mel noonu de moo ko gënal moom Mawlaana Ibn Abbaas ala qiyaami kulli layl moo ko gënal ci taxaw guddi gi yépp di ko naafile mooy ñay lu ñaari rakk ci guddi gi yoo xam ne guddul yoo xam ne ànd nag teewlu nga war ak alquran nga ba koy jàng ak bu sëggee ay subhaanallah yaat yooyu subhaana rabbiyal azim yaat yooyu yépp mu ngi koy teewlu di teewlu geste yi muy def position yi muy def wàcce toroxlu ci boroomam di ko teewlu mu ne lool ma def ci ñaar ci guddi moo ma gënal ma def xiyaamul layli taxawu guddi gi yépp julli ko wal fu waaye ba ba may taxaw di tari yoo lépp di def julli yu guddi yoo yële ci guddi gi ndekete yoo sama xol saahin mu ngay yëgadi ci leneen waaw mu ngay taxawaalu ci mu ngay def tourisme ba nga ne allahu akbar la sa xel mi dem fu nekk mu ne fekk sa xol bi nekk loo xam ne mu nga yëgadi bi raflatin ci yëgadi waaw mu ngi ci yëgadi goo xam ne ci la nekk di tambaamalu di taxawaalu mu ne loolu moom man moom ñaari rakkaa ma gënal rakka yu bari yoo xam ne sama xol du ak teewul bi ci am loolu la mooy la mu waxoon rek ca ca saar ya waaw ca njàng ma xam nga waxoon lañ la mu ne jàng alqaariya la waxoon xaw ma beneen alqaariya ak baraw may daa zulzil daa moo ma gënal fuuf boo xam ne bu ànd ak teewlu ga tafahum ba tadabbur ga di ko jéem a comprendre di jéem di ko settantal moo ma gënal ma jàngaloon Baqara ak Ali Imran boo xam ne amu ci lu mel noonu kese la wax fii radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko boroom Ihya ulumuddin daal dinay tudd lu mel noonu le al imam al Ghazali rahmatullahi alayhi léegi kon mu ne kon nag fa lazim ta xoolal ijtihaad di yulli sa dayob coono ngir fexe jàng gi ngay jàng dee ko teewlu di fexe xam maanaaya di fexe xool la nga xam ne moom la ci borom bi tabaaraka wa taala digle nga làmboog moom la nga xam ne moom la tere nga daal di koy sori boo koy jàngi lépp loo xam ne ak tudd borom bi màggal ko nga màggal ko waaye bépp loo xam ne ak sell ak ñaan gu sell nga nga daal di koy ñaan ah lu mel noonu le kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag mu ñëw nag ginnaaw fii nag muy dugg nag ci tegginu jàng alquran waaw yi nga xamante ne al imaam al yadaali ah al yadaali ad daymaaniyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu da ko tudd mu ne aadaabuwaa inda fata daymaani tatahurul badani wal makaani mithluhuma tadabburul maana ma'a sakinatin ma'a istiyaakin shuri'a mu ne aadaabuha ay laadaabam mooy ay tegginam tegginu jàngal quraan inda fata daymaani ca cam sax nga xamante ne moo kojoo woon ca réewu daymaan loolu moom ah wax naa la ko sànq mooy al imaam muhammad du ahmad nag am na ñu naan ahmadul yadaali non non du ahmadul yadaali muhammadul yadaali la voilà parce que loolu dafa am solo ah ahmad ki tudd ahmad dëgg la yonent bi alayhi salaatu salaam nee man maay bopp man euh, maay Muhammad maay Ahmad maay Muhammad ak yooyu waaye euh, kooku moo yonent bi alayhi salaatu salaam moom loo ko ci woowe moom la mais bu dee yii dafa am solo ndax boroom xam-xam yi comme que dañoo bari te dañoo niroo ay tur mooy bés boo fi waxee imaginer <laughs> ne kii Ahmad la tudd yow euh, moomu tudd Ahmad nga ne ko Muhammad alay ah, tur bu sell na alayhi salaatu wassalaam problème la lan moo tax ci wàllu nga xam kan la parce que bu dee ne dañoo niroo bokk ay tur wala jegeñoo ay tur nga jël ne Ahmad wala Muhammad moo boo ma fii mu ne Ahmad ibn Abdul Aziz al-Hilali man ma ñëwoon même di def recherche ci internet wala di ko di ko seet ci fenn ci bibliothèque ak lool au lieu ma def Ahmad euh, Ahmad ibn Abdul Aziz al imaam Ahmad al-Cheikh Ahmad ibn Abdul Aziz al-Hilali bi sëriñ bi di tudd fii radiyallahu anhu ma ñëw bind Muhammad ibn Abdul Aziz mais. du ma ko gis du ko gis du ko gis ah voilà kon loolu dafa am solo du Ahmad Muhammad voilà ah euh, euh, lu tuddoon radiyallahu taala kon moom na naan fata daymaani ka nga xam ne mooy cam sa nga xamante ne moo kodoo ca waa daymaan waa daymaan kon nag mu ne moom lan la wax tegginu alquran fa moom tatahurul baden bi ci njëkk mooy laabal sa yaram mooy bu ci benn sobe nekk boo jàngal quraan waaw wa fa tahhir mu ne wal makaan yi ak bërëb ba nga koy jànge na laab laabal lan sa yaram waaye laabal bu dee der booy toog na der ba laab bu dee basan na bu dee fa nga koy jànge na laab waaw loolu ci teggi nii la nekk mu ne misluhuma ba léegi <clears throat> bokk na ci teggi nii lu mel ni kem ñaar yi ñu la wax tadabburul maani bokk na ci tegginu jàng alquran ngay settantal wax ya waaw boo déggee buñ la nee teggin yi lii rek kon da xam ne el imaam al yadaal yi bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne même waa bu dee dafa jàng te tadabburul settantalu ko kooku am na fay voilà parce que buñ la naan ay lii ci teggin yi la bokk bokkul ak liñ la ne moom ba toute façon daf mënu la ñàkk mooy ni mu gën mate la lay waxee ci booy jàng alquran. waaw sino nit man na jàng alxuraan fekk mu nelaw ba yeewu nelawu xaran ba yooyu après commencé bi mu yeewoo jàng alxuraan comme yonent bi alayhi salaatu salaam defoon comme niñ ko fi tudde woon xadiis Mawlaana Ibnu Abbaas boobu radiyallahu ta'ala anhuma hmm, an waladil Abbaas yi ah <laughs> radiyallahu di nga xam ne keroog ci la fanaan ci kër euh, tàntaam di sëru yaayam rakku yaayam bu jigéen yaay Maymuunatu bintul Haaris yi soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam fekk yonent bi alayhi salaatu salaam fala ay woon mu fanaan ak ñoom voilà yonent bi alayhi salaatu salaam nee mu nelaw ba ma dégg mu waaw moo taxoon ma ne la képp koo xam ne dañ lay ñaawale xaran bés boo déggee ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mas naa xaran neel ëskay ah, santal sa borom alladhi waffaqani bi nga xam ne moo ma dëppaale ma def loo xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam ndekete yoo noonu mas sa koo def loolu wallaahi boo ci amee yéene googu loolu yow jaamu yàlla la ci yow voilà mais ñu naan la ngay xaran nga naan waaye non di teg non waaw fekk xamoo ko mais boo ko xamee defal loolu <laughs> waaw waaw mooy ki nga xamante ne yu baddilu sayyi'atihim hasanaat bu ko defee yow loolooy gaay jàppoonum difu nga jàppoon ko boo ko yéenee noonu mu defal la ko yiw kon boobale nga xam ne yonent ba saa saam bi mu yeewoo da ba mu jógee nee dafa faxas nelaw yi ci xar kanamam yi waaw <coughs> ba pare di nga doon jàng eh, innal eh, suuratu Ali Imran te laaya yu mujj ya waaw laaya yi nga xamante ne nii inna fi xalqis samawati wal ard yoo yële te ñu tuddoon ko fi fan yële kon nag mu ngi noonale te boobu da doon door a yeewu kon waaye lii da lay wax li gën a voilà mu ne kon wa mithluhuma ginnaaw laabug sa yaram mooy njàpp yaa nga war a jàpp wala nga sangu set ba pare sa yaram boolu ci benn ak comme ay mbiiwal taq wala yu mel noonu waaye fa nga koy jànge mithluhuma keem ñaar yooyu tadabburun mooy nga koy settantal almaana maanaaya maa ànd ak jàng nga koy jàng waaw kon nag mu ngi noonu loolu mooy troisième bi sakina ten mu ne saki hmm? <coughs> eh, maa sakina sakina ten maa tin mooy ànd akuk dal mooy ñetteel bi dal bañ a parax mel ni ku yàkkamti déedéet dal looy ci tégginu jàngal quran maas tiyaat ànd lii lépp bala nga koy def mooy nga fekkoon nga soccu voilà da koo mujjee tudd fii mais mooy njëkk nga soccu loolu it bokk na ci tegginu jàng alquran shurian loo xam ne shara daal dinañ koy yoonal bii di ñëw ñàggale wallahu ta'ala alam